farraqahu daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fil baabi saalis fil adabi wal fadaa'il. wasiilatun likulli shaxsin qata'a wal birru aydan fantabi wattabi'a wa yajibaani yaa axi fi rahimi wa waalidin walaw li shirki yantami. fii lañu yemoon. waxoon nañ ko ci lu gaaw war a cee ñëwaat ndax dafa fii xaayatil solo ca njomboxtalu solo la nekk waaw fii xaayatil ahamiya wallahi waaw mooy di defal njekk ñi nga xam ne na bokkul mbuumu njurukaay ay noo non non chacun pour soi Dieu pour tous waxi caaxaan la voilà ngir bañ a dimbali nit ñi rek parce que am na lu la yàlla xéewale te ba nga ñàkkee ñépp la doon gis waaw ngay dagaan seeni ñaan di bëgg ñu lay ñaan di la sóoraale ci seeni wir wér dëkk yi nga xam ne moom la ñuy def seen i azkar ak seen i julli nga am bàyyee bàyyi te war leen a dimbali mu nekk mu ne loolu dimbal googu ngay defal hmm, di defal mbiiw képp koo xam ne mbindeef la mu la yàlla booleel waaye mu ne loolee birru goo gële jëf yiw goo gële day war ci ñi nga bokkal eh, eh, buumu njurukaay bu dee ne man nga ko voilà à condition nga man nga ko moo tax loolu gisoon nañ ci dépense fan ngay dépenser waxoon nañ la dangay ngay tàmbalee sa bopp ndax xadiis yonent bi alei satu salaam nafsak thumma ibda bi nafsak bi nafsika thumma bi man ta'ul tàmbalee sa bopp voilà thumma bi man ta'ul ginnaaw yi ñi nga xam ne ñoom ngay dimbali da leen dundal leen dalaa war soxna seeg sa doom yeeg yooyu fekk majeur uñog yu mel noo nee ak ñi nga xamante ne waajur yi bu dee ne dañoo ñàkk te amul ku leen jox te yow borom bi may na la loo leen dundali loolu lépp day war moo tax mu ne ndimbal gii nag jëf lu baax gii waye ji naa ni dañuy war mooy lan as la di jokku wal birru ñaar yooyu dañoo war yaa axi yow sama mbokk fir rahimi ñi nga xam ne yéen leen bokk boobu jurukaay waxoon nañ ci wàllu silatu rahim yooyu yëpp waxoon nañ ci jokk mbokk loolu farata la te waxoon nañ la ki nga xam ne day fayantoo kooku nekkul kiy jokk waaye kooku day fayantoo kese bu kee bu waa ji téye loxoom mu téye ay tànkam kon nag affaire yaa ngi noonu lee loolu nag ñaar yi jokk mbokk dimbali sa mbokk moo xam ne yéen a bokk mboobu jurukaay wala sa waajur moo xam mu góor wala wu jigéen lool farata la voilà walaw li shirkin yi même bu dee ne sa waajur woo wële moom ab yéeféer la waaye même bu dee sa frère boobu yéeféer la ci jàngu bi la nekk yow ngay jullit boo ko mënee dimbali ci loo xam ne du ko jëmale ci lu xaraam loolu da ko ciy mën a dimbali ci wàllu alal waaye wàllu sa jot mu am koo xam ne daa am fu mu war a dem te fam dem lool du lu xaraam daa dem war a tukki benn tukki boo xamante ne nii bu am solo la waaye nag am na amul ku ko téyel këram yow nga am temps man nga ko garaawul yàqalu nga dem def ko ngir moom ngir wa taala même bu dee ni chrétien la wala yahud la wala moom ab athée la gëmut tus wala animiste yooyu yëpp nga koy def ngir sa borom tabaraka wa waaw dafa war te lool dafa fees ci alquran waaw wa rabbuka allaa ta'budu illaa iyyaahu wa bil waalidayni ihsaana suñu boroom moo dogal moo natt te moo digle allah ta'budu ngeen bañ yi illaa iya illaa iya ku dul moom wa bil walidayn sa ñaari waajur nag def njëkk dong ci ñoom waaw waaw ak bi nga xam ne wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bi dhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari al junub was sahibi bil jan wa ibn sabil wa ma malakat aymanukum yooyu yépp ne borom bi ne jaamu leen seen borom wéetal leen seen borom te bu leen ko bokkaaleeg dara kanta sa ñaari waajur deel def ci ñoom njekk wa bi dhil qurba ak tamit say way jege ñaale est-ce que kon loolu lim la naan ah waya jibaani yaaxi fir rahimi loolu duggul say way jege ñaale waaw mu ngi noonu wal yataama wal ak ñooñ dëkkandoo bi nga xam ne sa wet la nekk wala sa dëkkandoo bi nga xamante ne nii wa saahibi jan bi ki nga xam ne yéen ànd di woyaase boroom xam-xam yi dañoo wute ji lu ko lan lay tekki wabni sabil yii yépp day wane lan këne ah lii nii farata la voilà waaw te waay sa waajur yi même bu dee yéeféer lañ noonu la waaw moo tax sayyidatu asma bint abi bakr radiyallahu bi nga xamante ne nii ci la euh, yaayam jóge fële Makka ca treebu Xudaybiya ca jàmmoo ya amoon diggante yonent bi alei saatu salaam ak waa Quraysh ñëw ngir mu jokk ko dafa ne ko du ma def dara lu ma dem laaj yonent bi alayhi salaatu mu laaj ko ne ko sama yaay di daa ñëw ngir ma defal koy xéewal jokk ko te moom tuubul woon mu ne ko jokk ko suñu boroom wàcc ca suuratul na laa yanhaakumullahu anil ladina lam yuqaatiluukum fi diin walam yuxrijuukum min diyaarikum ah an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin waaw borom bi terewu leen laa yanhaakumullahu anil ladina ji ñi nga xam ne ci seen mbokk yi nga xamante ne même sax bu dul seen mbokk lam yuqaatilukum fi diin même bu dee ne du jullit gëmul waaye nag xarewuñu ndax langeen nekk l'islam nga ngeen nekk xeexuñ leen contre loolu ndax bañ waaw te jàppalewuñ nit ñi seen kaw ñooñu borom bi terewu leen ngeen di def njekk ci man ñooman tabarruhum wa tuqsitu ilayhim ngeen di dagg seen ci seen alal yi di leen ko defal yëg ne borom bi daa sopp ñi nga xam ne ñooy rafetal kon yii yépp ay laaya yoo xamante ne nii mooy ah day wane ne farata lañ même li shirkin moo tax mu ne wassayna al insana bi walidayhi husna wa in jahadaka li tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun waaw mu ne maa dénk digal nit ki njekk xusnan njekk ci waajur ñaari waajuram waaye nag buñ la bëggee yulli seen coono ngir yóbbu la ci loo xam ne bokkaale la moo tax bir rëbeeg sila bi yépp il faut mu tegu ci lu neex yàlla waaw manu la tegu ci naa dox mbokk kese ba tax yow yu xaraam yi nga koy defal parce que yàllaa ne nañ leen leen teral amoo droit di leen jëndal sàngara parce que dañoo ay gan amoo ci droit wala da ngay leen bi man kaane kaana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dayfa fa ma saa sa am ne képp koo xam ne gëm na yàllaa ak bés bu penc bu ba ah, nay teral gan yow nga ne kon nag looloo tax damaa am gan goo xam ne moom day naan bière léegi man damay jënd le whisky wala le champagne wala yoo yële wala li nga xamante ne nii mooy le Beaujolais nouveau loolu dafa xaraam amoo droit di ko defal amoo sax droit di ko defal ay courses yoo xam ne yow da nga koy boole ca courses yoo loo xamante ne nii dafa xaraam nga koy defal kon nag mu ngi noonu le lépp lay tegu ci li nga xamante ne nii mooy ci tegu ci jaamu yàlla te yonent bi alayhi salaam wax na ne bi ko Maulana Ibn Abbas xadiisam bi nekk ci saxiix yi ñu laaj yonent bi saa saam lan jëf moo moo ayul amali ahabbu ila Allah ban jëf la borom bi gën so moo gën a soppalu fa yàlla mu ne as-salaatu ala waqtiha julli ci waxtoom waaw mu ne ko ñu laaj ko ginnaaw ban mu ne birrul waalidayn waaw daldi eh? baaxe jëme ci say ñaari waajur moo tax waaja ba mu jógee fële. daal di ñëw eh, eh, ne day jihaad si waaye bàyyi na ay waajuram yu jooy jóge yaman mu ne ko dem dellul fa ñoom nga reetaan loo leen kontaan loo leen comme ni leen jooyale jooyloowe kenn ki moom mu ñëw ne sama waajur wu jigéen a fa ne damaa ñëw jihaad yow ànd ak yow yonent waaye sa sa mu ne ko dellul ca sa yaay nga daal di koy gërëm loo fa innal jannata sam nga daal di taqaloo ilzam qadamayha daal di taqaloo ak ñaari ndëggu tànkam te ndëggu tànk mooy ca ay digalam di bàyyi ay tere maadaama du lu xaraam du lu yàlla xaraamal foo fële fala sa aljana nekk a ah, boo fa boo ko defee noonu ba génn àddina yow di nga sa aljana assuré nga ko moo tax yonente bi alayhi salaam ne hmm. ne torox na bakkanu waajoo jële mooy waaj ku tus na waaj yi may wax oh. ci xadiisu mawlana abu hurayra ñu wax ko ñett yoon ñu ne ko waa yonente bi alei satu salaam kooku mooy kan mu ne man adraka walidayhi inda al kibari ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yadxul al janna wa qad rawa alxaditu alimaamu muslim wa alimaamu tirmidiyu rahmatullah alayhima mu ne kooku mooy kan ki nga xamante ne nii dafa dab ñaari waajuram yi mooy ñu dab nekk na mag ba am lu mu leen mën a defal mu daje leen mu borom bi def mu dund ak ñaari waajuram dab ñaari waajuram wala kenn ci ñoom hein te fexewul defal leen li leen gërëmloo ba dugg aljana wal iyaadu billaah kooku moom mooy ki kuddus kooku moom moo jël bakkanam daal di na koy naq ci ban bi voilà kon yii yëpp lan lay wane que ne lii nii ah farata la moo tax suñu boroom ne rida rab fi rida al walid wa saxatu rabb fi saxati al walid wa qad al imam mu ne ngërëmul boroom bi mu ngi ci ngërëmul sa sa sa waajur waaye sànjum sa borom mu ngi ci sànjum waajur mooy foop loo xam ne du farata nooy loo xam ne du lu xaraam boo ko bu leen ko digalee da koy def voilà moo tax nga gis nga ar-rahib sa sa doon nettali nga xam ne da doon ko mu naan ah sama yaay ak sama julli ji tax mu daal di koy ñaan yàlla ba fitna ba ko daloon ne kii ne ne borom bi ah Jurayj ji mee naan ndax jaamukatu yàlla bu mag la woon bu doon lëlur kese ca waa banu Israil yaay ji woo ko mu naan ah sama yaay ak sama julli ji sama julli ji ak sama yaay yaay ji ñaan ko ne yàlla na bu mu génn àddina lulul mooy jigéen ñu sàggan ñoo ñële nga fitnaal ko ci moo tax moom lañ digal jëloon waaja benn ndaw bu sàggan boo xamante ne da doon jaay boppam daal di am doo ëmb ñëw daal di wax gaa yi ne leen juróoy ji mii ba mu ëmbee wasin ne juróoy gi may nekk ca fële ca monastère ba di nekk fële di lëlu naan day jaamu yàlla moom moo ma teg lii mooy bàyyi sama doom ji léegi nag ñu dem ci moom ah juróoy gi daal di ñaan yàlla ne bu dee dëgg la bu dee kii na wax xale bi daal di wax liir boobu bokk na ci liir yi wax daal di setal ki nga xam ne mooy juróoy ji moo mële te fitna boobu ko dal mooy aloolu dajalewu ko dara lu ci loo xamante ne ñaa yaayam moo ko ñaanoon yàlla kon nag yii yépp daa nekk loo xamante ne nii moo tax sëriñ bi na waye ji baani gis nga jokk mbokk ak li nga xamante ne mooy di def yiiw jëme ci ñi nga xam ne yéen a bokk rahim mooy wa bidil qurba wa aati dal qurba haqqa wal yataama ak yoo yële joxal ñi nga xamante ne wooy waa jirim ñi ñi nga xamante ne nii